suba ji jot yonent bi alayhi salaatu salaam daal di agsi ci teenu Badar yi jiit fa yi daal di fatt yenn teen yi yenn yi mu mu mu mu ñoom ñu def ñu nekk ci kanamu teen yi teen yi nekk ci gannaaw Sayyidina Sa'd ibn Mu'adh nekkoon ci sangu euh, ansaar yi radiyallahu anhu ne ko bi alayhi salaatu salaam man daal li ma gis sama xalaat la nañu def benn centre de commandement fii benn arish boo xam ne lañuy def fii yow fi ngay ne am ñoo fi nga nekk foofu ñun ñu taxaw fii bu ko defee fii la fi ngay diriger xeex bi ñun ñu xare mu ne leen mu ne ko mu ne leen saxaaba yi d'accord ci mu ne baax na ñu loolu lañ defaree benn arish muy centre de commandement léegi waa Quraysh biñ ñëwee yonent bi saa salaam taxaw daal di so sappe saxaaba yi waaw ndax inna allaha yuhibbu alladhina yuqatiluuna fi sabilihi saffa ka'annahum bunyanun marsus borom bi xataa ci toole xari daa bëgg mbir yu organisé waaw mbiru jullit nekkul ay affaire falaa falaa noonu rek ku organisé wul boppam déedéet jullit dafa war a nekk koo xam ne dafa cadré bés bu ne am na lu mu war a def waxtu wu ne am na lu def ngir yàlla waaw xataa ci toolu xare il faut que ça waaw lépp impact yonent waaye sa saab daal di rangale gaa yi saxaaba anhum mu leen di gis benn waay buñ naan Seydina Sawaad ibn Ghaziya radiyallahu anhu xaw a génn ci kii bi sàppe yi mu mu yoroon benn bant la yoroon di leen defar di di di jubal sàppe mu teg ko ko ne ko istawiya sawaat ne ko sawaat duggal ci mbooloo bi mu ne ko ah yonent bi sallallahu alayhi nag gaañ nga ma te yow dëgg rek la la yàlla yónni ta ta bil adl te ci lool ci dëgg moom ngay woote kon nag damaa bëggoon a fayu yaa ma gaañ yonent bi sallallahu alayhi nekku fa i eh, yow xanaa da ngaa rek wala keneen jóge ne rek way kii yeneen saa salaam ci simplement la yëkkati biir bi na ko fayul am bi mu yëkkatee biir bi noonu comme ko waaj ne ci biir la ko gaañ rek waa ji jàpp ko noonu rek kottu ko rek fóon biir bi mu ne ko waa loo jublu ci lii mu ne ko laqad hadara ma tara ya rasulallah sallallahu alayhi wa sallam mu ko ndax gis nga lii xew mooy bésub dëgg la de tey moom fi la bakkan yi rote fii ma bëgg nag bu may génn àddina yaram wi may mujjee laal sama yaram yaram wi muy mujjee laal muy sa bos yonent bi salaam ñaanal ko jàmm ñaanal ko yiiw mu duggaat ci mbooloo ñu toog noonu taxaw ba sàppe di xaar waa Quraysh di ñëw nag ak seen mbooloo yi di génn ci xur wi di agsi di wàcc ci xur wi ci ginnaaw montagne bi fees del yonent bi alayhi salaatu salaam ne leen bu kenn bouger taxaw leen rek gaa yi di ñëw di ñëw Quraysh ay baj ba ñu ñu taxawee nele fees del foo sànni mbàtt mu teg lépp di kaafirun Quraysh yi waaw léegi biñ taxawee yonent bi alayhi salaatu salaam xool seen ne ñii ma gis bu dee am na kenn ku fa am yiw mooy boroom gëléem bu xonq gee moo tane ci ñoom kooku moo doon Utba ibn Rabi'a bi ñaari kuréel yi taxawee noonu Utba dafa xool eh Seydina Hakim ibn Hizam mujj na tuub temps yooyu ci waa Quraysh la bokk saxaaba la woon après radiyallahu anhu nee na damaa xool ma xam ne fii daal xare fi moom amul benn njariñ parce que nii ñii suñuy mbokk lañ ñun ay seen mbokk lañ nee na ma ñëwal Utba comme moo fi mag ci mbooloom ma ne ko est-ce que doo def loo xam ne Quraysh duñ la ko fàttee duñ ko mas a fàtte yiw boo mën a def tey mu ne ko lan la mu ne ko mooy nga delloo nit ñi parce que fii ku ñu fi faat même bu dee ñun ñoo gañe ku faat nit it ka nga faat sa frère la wala sa doomu baay teex wala sa boolu tànt wala sa doomu bàjjen ñët bii rek nit ñi ta mu xam ne am na beneen problème buy xew bu waxee loolu rek te gis nga Amr ibn al-Hadrami niñ faatoon te mooy armée bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam njëkkoon a yónni te Abu Jahl ne est-ce que Muhammad dafa yaakaar sallallahu alayhi wasallam ke suñu njëgg nii dina mel ni njëggum Amr ibn al-Hadrami ma le nga xam ne dañ koo faatoon nangu seenu njëgg dina xam ne affaire yu dina menoon mu ne kooku sa allié la faat nañ ko dëgg la mais sa la yow nga bu lépp ak lépp luñ ko war a joxe chargé wu ci da nga ñu dégg mu ne ko def naa nangu naa def naa ko léegi nag fatibna alhamdaliya waaye nag am na benn affaire de dikkalal doomu alhamdaliya yaani bihi abu jahl abu jahl la doon wax ndax yaayam moo doon eh, bint alhamdaliya mu ne mooy mu ne ko demal nga gis ko parce moom moom kese laa gis ne moo fi mën a xam safaraay xare bi keneen du keneen ku dut moom demal wax ak moom fexe ko convaincre ba xam. nee na entre temps Sayyid euh, Utba daal di taxaw ci biir nit ñi wax leen ne leen nañ leen waajal ngir ñibbi ndax fii ku fi faat nit wax li Seydina Hakim wax. Hakim ibn Hizam radiyallahu anhu nee na ma ñëw. fekk comme que arme bi doog ñu bari nee na ma dem seet ci biir mbooloo mi Abu Jahl maa ngi ko fekk mu ngi toog génne mbubb ko am di ko waajal ma ñëw na ko ah Utba de boo ma yemaloon ci yow mu ne lan la wax mu ne nee na daal nañu dellu kanta deretu Amr ibn al-Hadrami faatoon moom moo koy garder ndax aliyom le chargé ni wu ci Abu Jahl wax ko wax ju ñaaw ne wallahi laqad intafaxa sahruhu lamma ra'a Muhammadan Muhammadan wa ashaabahu akalatu jazuur wa fiihim ibnuhu waaw fa xawwafahum bihim mu ne gars yi waay mu ne mu ne Hakim ñoo dafa Utba dafa tapet dafa gis daa tiim ñaari armée yi gisan gisante mu gis ne Muhammad Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak gaayam yi ay lekk katu gëléem lañu te ak doomaman ci biir mu ragal leen di leen tiitloo wallahi fen lañ dul dem waaw ba pare mu xam ne loolu tamit doyul mu tëb ne ne Amir ibn al-Hadrami frère waa ji reyoon ne ko kay jógal ci biir mbooloo mi nga yuuxu laaj sa revanche frère bi ñu faat yàlla wan na revanche bi ñii ñoo ko faat ñu ñëw ba fii sa allié bii di Utba naan nañ ko bàyyi jogal ba yuuxu di biir mbooloo mi man Abu Jahl maa la koy wax waa ji tëb ne gaa yi walla ëmmate gaa yi man damay laaj sama deretu frère biñ faatoon ñu fayul ma tey xoolaa ba ne na gaa yi waajal xare bi kese des ci léegi nag ñu taxaw ñaari kuréel yi taxaw ñu war a dugg nag ci xare bi voilà war a dugg ci xare bi ah comme que biñ ko nee Abu Jahl de lii la wax dafa mer Utba ibn Rabi'a bokkoon ci sangu Quraysh yi mu mer mais wallahi la ya'lamun waaye ji Abu Jahl wallahi dina xam tey ndax man ak moom kat moo ciy tapet moom mi nga xam ne ragal bi mu doon bu ñu da bu xare bi commencé dinañ xam kan mooy ragal léegi ngir wane njàmbaaram mu daal di génn taxaw ci kanam woo frère am di Shaybat ibn Rabi'a Utbat ibn Rabi'a Shaybat ibn Rabi'a woo doomam al-Walid ibn Utbat ibn Rabi'a ne leen ñëw leen ndax dañ doon commencer xare yi noonu jamono yooyu mooy lan commencer birage mooy corps à waaw kenn nag kenn ba ñu xool ku nekk li muy jaay ku ma mu génn ni moom ak frère ak doomam ngir wane ne. ana kan moo fi ragal tey Abu Jahlin mu ngi ci biir mbooloo mi ci génn fexe ut casque bu mu def ci bopp bi même bopp bi dafa xawoon a màgg benn casque ci arme bi xaju ko mu daal di koy lo kii def benn kaala taxaw yuuxu ci kaw ne yaa Muhammad sallallahu alayhi na gaa yi ñëw mais dafa wax rek waaw. Muawwiz ak Abdallah ibn Rawaha radiyallahu anhu daal di génn Ibn Afra ñaar ñële ñu génn ñëw fekk ci leen comme que bis mu ne leen man antum yéen ñett ñi wuyu ci yéen ay ñett ñu ne qawmun min al ansar ñun ci waa Médina lañ bokk ci waa Lansar loolu day wane ne kon dañ doon tagulewu sol xam ne daanaka koo gisit doo ko xàmmee Utba ne kiram yéen de ay naw la yu tedd ngeen duñ leen minimiser de waaye soxlawuñ leen ñun ñi jóge Quraysh ci suñuy mbokk lañ bëgg ñu ñëw fii ñu laaleeg ñoom yéen dellu leen gaa yi di dem ñu yuuxu ci kaw ne yaa Muhammad sallallahu wa sallam akhrij lanaa akfaa'anaa min qawminaa yónnee ñu génneel suñuy nawle yu bokk ci ñun Quraysh lañ soxla tey soxlawuñu waa Ansaar yeneen bi alayhi salaatu salaam ne qum ya aba Ubayda ibn al-Haaris waaw mu ne jógal woo ab muy Ubayda Ubayda ibn al-Haaris ibn al-Muttalib ne ko jógal mu daal di jóg mu ne qum ya Hamza mu ne Seyna Hamza di bàyyi xam jógal mu ne qum ya Ali Seyna Ali jógal ñetti ñooñ la woo ñëpp di fan yoon waaw. lu ama am solo gis nga ren tubaab saa ci taxawaay bu ne wallahi moo tax borom bi nañu laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun hasana waaw nekk na ci biir yonent bi alayhi salaam yu royukaay pour ku ne ndax saxaaba yi bari nañ te ci woowoon yàkkamti woon nga yow ñu woo la te ku ci woowoon noonu la waaye ci njabootam la jël bàyyi te xam bi nga xamante ne nii moom papaam ñoo bokk moom la ne jógal ki nga xam ne Ubayda ibn al-Harith ibn al-Muttalib waa Muttalib banu Muttalib ak banu Hashim benn lañ masa doon ci jaahiliya ak ci l'islam ay frère lañ woon ñoo masa am keneen fi mooy Seydina Ali mi nga xam ne kenn du ko présenté Asadullah al-Ghalib radiyallahu ta'ala anhu wa arda bi ñu ñëwee ba taxaw Utba leen ne leen man antum yéenay ñan parce que xamewuñ leen ndax li ñu soloo ak kawule gi ñu def ak tamit li ñu soloo lépp identité mu ne aha kay ak faa un ñii lañ doon xaar léegi sëy naa Ubayda ñu kii rek daaneel waxtu wi sax jot na insha xam naa ci ñu njëkk début xare bi rek la ñuy yéen <laughs> ah insha taxawee ki dina mag muy Utbat ibn Rabi'a daldi koora koora Ubayda ibn al-Haaris ndax moo magoon ci ñëpp ci jullit ñi Seydina Hamza dajeek ki nga xam ne mooy frère am di Shayba ibn Rabi'a doom ji di al-Walid ibn Utba ibn Rabi'a Seydina Ali jàkkaarloog moom radiyallahu anhu waaye naka la ñu ne pirip Shayba dee na moom Seydina Hamza lijjanti na dossier wam ba classé Seydina Ali radiyallahu anhu xefak xippi teg na waa ji nee moom boolaat bokkatul ci ñuy nokki ci kaw suuf muy al Walid Utba léegi mu des ñële ku nekk gaañante nañu Seydina Ali ak Seydina Hamza radiyallahu anhuma daal di dem jekkali sa waay Utba ibn Rabi'a ñett ci waa Quraysh faat bi mbir mi demee noonu nag waa Quraysh xam ni affaire bi buñ ci naree continuer nii moom duñ ci génn ah lii moom dëmut kër trois euh, euh, guerriers yu dem trois mois zéro trois zéro loolu ta am na seen benn waay bu leen ko waxoon ci biir mbooloo mi Umayr ibn Wahb parce que bon loolu wax yëpp boo doo ko mën a wax bi ñu taxawee noon laata xare bi kii commencé waa Quraysh dañ ne ko wëral ñu defal tour armée bi jullit ñi nga xoolal yu à peu près ñaata lañ mu jël fasam wër ndax du jege fii noonu jàpp ko wër wër wër yi entre trois cent poussière la may leen ma ma mu daw ci àll bi lu yàgg ngir ma xool est-ce am na ay renfort yu ñu bàyyi ci gannaawam géej bi ñëwee da leen ne mais man li ma gis Quraysh al balaya tahmilu al manaya waaw nawaadihu Yasriba tahmilu al mawta an-naqi' wallahi ne leen wat ci yàlla bi gis ngeen ñii amuñu benn ku ñuy sukkandikoo ci àll bi amul amuñu rapport de seen jaas yi ñu yor moom la ñuy xare te gis naa ne kenn ci yéen du ngeen rey kenn ci ñoom lu dul ñu rey ñu toll noonu ci yéen te bés bu ñu reyee lu toll noonu ci yéen Quraysh dund Quraysh amatul yiiw ah man Umayr loolu laa leen di wax ci yéen laa bokk faru ra'yakum xalaat leen ci mbir mi est-ce di xare tay wala déet ñii ma gis du ñu daw de léegi bi Quraysh affaire bi demee noonu ñu xam ne kon ay ay kii moom corps à moom nañu ko teg fee léegi nag ñuy avance yonent bi saa saa am ne nit ñi julli ni bu kenn bu kenn parce que seeni matul seeni munition matul yi ñu yor fa mu ne bu kenn tiire lu dul ñu jege leen ba ma joxe ci ndigal bu ñu leen jegee bay leen kii flèche leen bu bu lool ki yotul ngeen door a génne seen jaas yi ci gàttal daal noonu lañ demee gaa yi agsi ñu rafaal ñu bari ci ñoom Quraysh di avancer ñuy faat ñu bari ci ñoom Abu Jahl gis ne situation bi nii mu demeen neexu ko daal waaw neexu ko mu ne day ñaan yàlla ku wax mais allahumma aqta'na lirrahim wa atana bima la ya'ruf waw bi ma la yu'raf fa ahinhu al-ghadaa Abu Jahl na mu ngi ñaan boromam ne borom bi ki dàqa toog ci suñu biir ci ñaari kuréel yi gën fee indi lu xamul alak ko tey bëccëg gii ne nan ko alak fee jóge suñu borom ne in tastaftihu faqad jaa'akumul fatih waaw mooy yéen a ngi ñaan borom bi dimbali ci kan ci kaw ab yonentam loolu xellu na te li nga xamante ne mooy la leen di may ngañaay ak loolu lépp dikkaloon na leen lu jiitu loolu waaw mais ngeen lànk moo tax daal waa Quraysh ñu waddal ci ñu bari Abu Jahl ne gaa yi bu leen bu leen bu leen yàkkam ci waaw la ta'jilu gis nga bu mu leen war li ñu faat Utba ak Shayba kilifa yooyu ñu jot a faat bañu yàkkamti kese def leen nag xam nga la ban instruction laa leen di jox mooy bu leen leen sax rey dee leen jàpp prisonniers ñoom ñëpp ba duñ leen di rangalee def leen ay prisonniers ci suufu montagne loolu laa leen wax am ci saxaaba yi benn euh, euh, euh, jeune Mu'aaz ibn Amr ibn ibn al-Jamuh radiyallahu mu ne keroog maa ngi dégg nit ñi ci biir xare bi ñu naan Abu Jahlin kenn du ko laal muy barke sawaay li Utba waxoon mooy dëgg ñemewul dafa nekk ci biir mbooloo mi foo xam ne c'est inaccessible presque ay criman ko wër doom bi ak ay gaay yu bari ay sentinelles yu mën a tirer moom mu nekk ci biir di joxe ay ndigal rek nee maa ngi gis gaay yi naan yu Abul Hakam yi kenn mënu koo laal ma Abul Hakam ma ne mais attends ma laaj nee bi ma déggee lool ma ne kooku moom jël naa ko quoi non maa ko tikkoo amul dono nee na maa ngi biir mbooloo mi ne ngi fente di kii di waajal bi ma ko kiiwe bi ma ko dóoree benn jaat tànk bee rot mais nee na doom jee ma rek ma bi ma dóoree fii sama loxo bi dafa dagg di lang nee na ma jour boobu yëpp damay xare sama loxo bi lang mais bi ma sonalee laa ko teg ci suuf këdd ko teg continuer te faatuwul bés bopp dundul na ba jamonoy Seydina Ousmane ibn Affan alayhi ridwanur rahimur rahman kon quoi affaire yi dee di nekkul ka nekk xare moo gin a jege dee suñu waroom nee na même bu ngeen newoon ci seen néeg yi dee ñam war a dikkal dina leen dikkal waaw kon nag insha allah ci gàttal noonu lañ def rey sanadiidu Quraysh waaw Abu Jahl ñu faat ko Shayba faatu na Abul Bakhtari faatu na Ubay ibn Khalaf mi nga xam ne moo doon sonal Seydina Bilal ibn Rabah radiyallahu anhu moom foofu lañ ko faat ak waa Quraysh ñu bari yonent bi saa saam ci gàttal bi xare bi jeexee mu daal bi ndax li ñuy nekk yéeféer yéeféer duñ ne faatu nañ dañ leen sànni noonu déedéet dañ leen di sutural wala naa karramna bani aadama suñu borom moo teral doomu aadama yi alayhimu alayhi salaatu wassalaam yonent bi saa saam gas daal di leen fay denc ñoom ñëpp dugal leen ci biir commencé nag di leen woo ci guddi gi naan yaa Utbata ibn Rabi'a wa yaa Shaybata ibn Rabi'a wa yaa abal Baxtar ibn Hisham wa yaa Abu Jahl ibn Hisham hal wajadtum maa wa'adakum rabbukum haqqan faqad wajadtu maa wa'adanii rabbii haqqan woo leen kenn par kenn léegi ñu bari ne leen est-ce que joxe ngeen li leen seen dégg ngeen te gis ngeen li leen seen borom digoon muy bu ngeen continuer di xeex sama diine di naa leen buggal ndax dégg ngeen lool ñun de man de rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ak samay saxaaba ngañaay li ma sama borom digoon gis naa ko. saxaaba yi ñëw na ko ya rasulallah sallallahu alayhi wa sallam kayfa tukallimu qawman qad jayyafu ñoo xam ne faatu nañ ba nekk ay cadavre dé lañ lay dégg mu ne yéen ginoo leen a dégg li may wax suuf ko man ñoo toog waaw innaka la tusmi'u al-mawta mooy doo mooy ñi nga xam ne ñu ngi dund waaye seen xol yee faatu waaye ñii ñoom ñu ngi doon dégg waaye mënuñu tontu kon nag ci gàttal noonu la xare bi jeexe yonent bi alayhi salaatu salaam miy dugal nga xam ne mooy al-bashiru an-nadhir mu xam ne xabaar bu toll nii mu yónnee ay saxaaba Seydina Abdallah ibn Rawaha Seydina Zayd ibn Haarisa ñu dem Medina ngir bégal jullit ña fa des waaw keroog Seydina Usaama nee na bi sama baay ñëwee ibn Zayd radiyallahu anhu maa ñëwut ci suufu Medina na Abdallah ibn Rawaha ci kaw la demoon di leen bégal ne leen na seen xel dal. suñu borom boole na jullit ñeeg yéeféer yi ba fàtt nañu Abu Jahl fàtt nañu Utba di leen lim nee na nit ñee ngi ko wër sama baay Zayd ibn Haarisa naan mais nee na ma ne ko mais bàyyi lii nii nga wax noonu la mbir yi demee dañ leen a fàtt ñoom ñëpp mu ne waaw nee na ma xam ne wax wax na dëgg waaw tellement mooy dafa nit ñi yaakaaruñ woon ne non loolu mën naa nekke noonu te surtout loolu taxu leen woon a jóg bi ñuy génn armé wuñ kon daal ci gàttal noonu la xare bi xewoon bés ni ki tey deme